bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu fa yaqulu al'imamu amma ba'du fa yaqulu al'imamu al-hafiz abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fi kitaabi al-adab wa fi al-bab at-tasi' wa at-tis'in وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu ngi indil ginnaaw bi ñu gisee ba léegi ñu ngi ci téere كتاب الأدب Ah, téere bu mujj di chapitre quatre-vingt-dix-neuf téere bu njëkk premier premier téere muy kitaabul adab waaye bunt bu mujj di quatre-vingt-dix-neuf tëj téere bi ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis bu sayyidatu Aisha bu sept cent vingt-deux bi radiyallahu anha mu ne wa anha radiyallahu anha annaha qaalat kaanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-yumna li tuhurihi wa ta'aamihi banim jeex walillahi alhamdu wal minna tey ji war a gis xadiis bi ñu tegu comme niñ ko waxe woon fay gis nga Mu'atiya mooy kan xooloo <laughs> ah radiyallahu anha muy 723 mu ne wa an Ummi Atiyata mu ngi jële ci sayyidatu Ummu Atiya radiyallahu anha yal na borom bi kontaan ci moom anna nabiyya te nu yonent bi alayhi salaatu salaam qaala lahunna dalee wax ñoom jigéen ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo fii xasli doon toppatoo sang ibnatihi doomam ju jigéen moom yonent bi alayhi salaatu salaam radiyallahu anha am doomam ci jigéen bi génnoon àddina jigéen ña ko doon toppatoo doo ummu atiya ma nga xam ne moo leen jiite woon nekkoon sangkatu néew ci jamono yonent bi saa salaam yonent salaam ñëw gis leen wax ak ñëw laata ñuy tàmbali mu ne leen ib na ibda na tàmbali leen bu ngeen di koy sang bi ma yaa minihaa ci côté ndejooram yi ci wàll yi nga xam ne ci moom mooy ndejoore wa mawaadi'il wudu'i minha ak bërëbu njàpp yi ci moom voilà mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo mooy xadis bi est ñoom ñaar ñekk ko solo ñu ne la xadis bii de seen sëriñ imaamu ahmad jiitu wala ne leen ci waaye seen bokku taalibe Abu Dawud ak al imaam an-Nasa'i bokk ñoo leen ci fekk si rahmatullah ala al-jami' al-imam al-hafiz al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ay bërëb yu bari indi na ko ci kitaabul wudu baabu tayammuni fil wudu'i wal ghusl voilà te loolu mooy li gën a dëppook li <coughs> an-Nawawi indi ko fii waaye indi na baabun kitaabul janaa'iz baabun fi ghuslil mayyit imaam muslim mu ngi ko indi ci baabun fi ghuslil mayyit rahmatullahi alal jamii' al ku mu jëlee imaamul buxaari ci bi mu ko indi ci kitaabul wudu mu ne haddathanaa musaddadun mu ne ki ñu nettali mooy musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-asadi abul hasan al-basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Ismaa'iil muy Ismaa'iil ibn Ibraahiim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr si yowoon si Ibn Ulayya ah Ibn Ulayya al-Basri nekkoon tamit fi nga xam ne ak Baghdad muy rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Xaalid mu nekk ñu ne te mooy Xaalid Xaalid ibn Mihraan al-Hazzaa'u Abul Manaziri ñi ne Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala an Hafsata binti Sirin moo ko jëlee ci sayyidatu Hafsa binti Sirin Ummu Hudhayl al-Ansariya al-Basriya al nekkoon sœur ci Muhammad ibn Sirin ñoom ñu màgg lañ woon ñooy ñoom ñii nii xamante ne ñooy doomu Sirin yi bokk nañ ñi gën a màgg ci taabi'i yi ñoom doomi Siiriin voilà <laughs> waaw ah moo tax Iyaas ibn Muawiya eh, doon wax kene eh, nekkoon juge u Basra mu ne ma adraktu ahadan waaw koo jow ma kenn koo xam ne moo gën Hafsa bint Siiriin waaw waaw <laughs> mu ne jàngan alxuraan takk ko man ko fekk mu ngi am douze ans te dund na soixante-dix ans voilà waaw <laughs> gaa yi ne ko waa mais attends yow li nga wax daal rëy ah. eh, nga ne Hafsa <laughs> Hafsa bint Sirin saway yow gisoo <laughs> kenn ku ko gën laa doo gënale kenn ci kawam gaa yi ne ko mais taalibe yi ko mais al-Hasanul Basri nag ak ak magam ko ak magu Hafsa quoi muy Muhammad ibn Sirin ak alxasanul basri mu ne leen ma ne ama ana fala <laughs> fala ufdi <laughs> ufaddilu alayha ahadan ma ne déggu li ma wax laa wax <laughs> tuddal leen ma ñoom mooy nekk fa sax naan leen ay ñoom ma ne ma ne mu ne leen ma yaa say sa xasanul basri de mu rëy mi mu màgg mi mu màgg mi bo rëy baaxul ci jàmm mooy mu màgg mi ak frère Hafsa quand du Muhammad ibn Sirin nga xam ne ñoo ne woon na ko mais moom nag mu ma man kenn laa du gënale ci Hafsa laa wax <laughs> mooy ma na laa wax li ma leen wax baale leer téy <laughs> waaw non an Umm Atiyata moom nag moo ko jële ci Umm Atiya di Nusayba ah bint Kaaba <laughs> Ummu Atiyya <laughs> Nusaybatu bint Ka'b radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Nusaybatu bint Ka'b radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon <coughs> <coughs> xam ne xare na ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi euh, moom mu ne euh, euh, mu ne nag qaalat mu ne qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lahunna fi ghusli ibnati ibnana bi mayaaminiha wa mawaadi'il wuduu'i minha voilà kon noonu la ko al imaamul Buxaari solo kaana al imaamu Muslim Abul Husayn moom kitaabul janaa'iz baabun fii ghuslil mayyit mu ne wa haddathanaa Yahyaa ibnu Yahyaa mu ne te nettali nañu Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahyaa ibnu Hammaad at-Tamiimiyyu al-Hanzaliyyu Abuu Zakariyyaa an-Naysaabuuriyyu di Rayhaanatu Naysaabuur rahimahullahu ta'aalaa qaala mu ne axbaranaa xabaar nañu Husaym di Husaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami wa Abu Muawiya ibn Abi Khazim rahimahullah al-Bukhari al-Muallim al-asl ñi ne Wasiti la ñi ne Bukhari la as-Sulami al-Wasiti al-Muallim al-Bukhari al-asl wa Bukhari euh, la la cosaano rahimahullahu ta'ala an Khalid ibn Maz'am an Hafsa bint Sirin an Ummi Atiyya an ummi atiyata gis nañ ko saaga na rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam haythu amaraha an taghsila ibnatahu qala laha ibna'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha voilà waaye boobu beneen bi mu ci teg moo gën a niroog bi im ne wa haddathana Yahya ibn Ayyub wa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa amrun wa amrun naqid kulluhum an ibn Ulayya voilà mu ne imam Muslim haddathana Yahya ibn Ayyub suñu sëriñ Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abidu az-zahidu Abu Zakariya rahimahullah wa Abu Bakr ibn Abi Shayba sama ñaareelu sëriñ da Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad al-Kufi al-Wasiti al-asl wa Amr an-Naqid Amr ibn Muhammad ibn Bukayr Abu Uthman al Baghdadiyu an-Naqidu ñoom ñëpp ñu jëlee ci Ibnu Ulayya di Ibnu Ulayya moom lañ gi sànq moo Ismaïl bi waxoon fee Ibnu Ibrahim Ibnu Miqsam al-Asadiyu rahimahullah qaala Abu Bakr mu ne sama sëriñ bi Abu Bakr dane haddathana Isma'il ibn Ulayya moom noonu la ko waxee an Xaalid gis nañ ko an Hafsa gis nañ ko sànq an Ummi Atiyya gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahum fi ghusl fi ghusl ibnatihi ibda'na bi mayaaminiha wa mawaadi'il wudu'i minha kon lii moo niroog bi nga xamante ne ak bu imaamu an-Nawawi fi ghasli fi ghasli fi ghasli ibnati li nga wax fi ghusli al-ghusl mooy càng ghasl mooy sang mooy ak càng ghusl mooy sang voilà waaw ghuslul janaaba moo la fi ghasli euh, la fi ghasli euh, li nga xam ne mooy ibniha fi ghasli ibnatiha voilà kon loolu lu am am solo la kon hadis bii nii al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daf ko fi indi ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi kon euh, fi nga koy fekk ci téere yi ak ñu ko génne ci seen téere yi lëkkaaleem ak buntu bi mooy yonent bay saa salaam dañuy jàngal ne ndejooru nag nekkul ñi pour ñuy dund kese waaw xattaa ñi faatu bu ñu leen di sang ndax ñoom dañ leen di defal lañ leen di defal ñoom mënatuñoo def waaw dañ leen di defal ñu nekk ay maf'ulun bihi euh, euh, ñoo xam dañ leen di defal waaw nit bu génnee àddina du mooy sang boppam loolu waxu jaaxaan la waaw di wane ne Serigne diw moom daa màgg màgg ba mu génnee àddina kenn sangu ko parce que moom defalal na boppam yooyu yëpp yooyu amul voilà loolu moom amul waaw ay nettali nag yoo xam ne ci réew wolof da ngay dégg ñu koy wax mais loolu amul ça n'existe pas voilà yeneen ci baax yi saa saa di di gën a màgg yëpp jaarul foofu te loolu wax jooju amul. voilà te lii wane ne amul man mii maa liir ñoo xamante ne nii koo xam ne moom bokk na ca ña doon toppatoo sëriñ boobee ñuy wax ne lool lool moo xewoon ci mbiram di ko nettali nit ñi di tranché ka daanu man mii maa liir ci mbindam koo xam ne taalibeem la woon waaw bind wax ci moom bi mu génnee àddina moom ci boppam bokk na ca ko doon toppatoo voilà te loolu amu ci waxul loolu kon loolu nga xam ne kon gars yi dañuy expliquer waaw dañuy wax lu amul di naral sëriñ boobu foog ne nag fii mën a ñu ngi def lu rafet waaw waaw allahu akbar mooy ñun man xaw ma lu tax ñu war ñu ñu mën a normal quoi ñun daal bu ñu amee sëriñ kenn il faut ñu commencer di ko créer di nar yoo xam ne amul ngir rek wanne woo gën ñëpp waaw du moroomu kenn waaw moom biram bokk la kenn yow bala ngaa wax yoo wax lu tegu lu deg yoo xam ne dëgg la waaw nan la nit di sange boppam mais bu sangoo kooku tuddookul ku faatu loolu sunna mooy ku faatu dañuy door a sang bu sangoo loolu mooy moom sangu boppam la fekk faatoogul bu faatoo bu sangoon léegi faatu dañ koy sangoon wal iyaazu billah mais ñàkk xam dara ba pare foog na ñu ngi màggal jëfi te ko loolu mooy ñàkk xam ak tamit ñàkk teggin sëriñ boobu ñuy wax loolu ak tamit ci xaqam ak xor ma gi ñu ko waroon a amal ñu foog na ñu ngi def dara alors que defuñ fi kew defuñ fi pënd li nga xam ne liñ fi wax mooy loo xam ne la shay adu dara ay wax la yoo xam ne ay nar la du dëgg voilà waaw du dëgg waaw <laughs> allahumma loolu de toute façon boo gisul woon kenn bind ko sax. boo amuloon témoin assisté ku ko fekke woon wax loolu sax da ngay xam ne loolu du amul yàlla walillahi alhamdu wal minna nag ba nga gisee koo xam ne moom moom da koo fekk moom waaw da koo fekk taalibeem boo xam ne moom moo bindal boppam waaw fekk mbir yi ne lii la woon nii la demee yow nga ñëw di nettali yoo xam ne wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw <laughs> kon yeneen tubaab saa saam hadith Sayyidatu Ummu Atiyya bi dañu ciy leeral que ne ndejooru nekkul rek ci li nga xamante ne mooy ngir ñuy dund kese mais même ñi génn àddina yiñ leen di defal te mu nekk ci buntu teraanga ak loo xam ne jaamu yàlla la na nañuy tàmbalee ndejoor ci ñoom moo tax yonent bi alayhi salaam li nga xam ne ci la ñuy denc ci la ñuy sang di waajal euh, doomam ji nga xam ne al imaam al haafiz ibnu hajar rahimahullahu taala mu ne doomam ji nag kii la <coughs> <coughs> <coughs> mu ne wa hiya Zeynab waaw kama sayati tahqiquhu fi kitaabil janaa'iz inshaa allah voilà parce que loolu dafa am wute est-ce que Zaynab la ah binti rasuulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam fi kitaabul wudu fi imaamul euh, euh, euh, imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne kooku Zaynab la voilà <laughs> kooku Zaynab la loolu mooy li dëgër comme ni nga xam ne noonu la ñuy xóotale mbir mi yaatal ko leeral ko ne moom la. ci buntu ya nga xam ne fa la imaam di indiwaat al-Bukhari hadis bii nii nga xam ne mooy wax ci lii nii ci euh, janaasa ya bu ñëwee foofee dinaa ko fa leeral man il imaam al-Hafiz Ibn Hajar parce que Zaynab la loolu la waaye euh, euh, loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que sayyidatuna Zaynab bint Rasulillah alayhi afdalu salaati alayhima afdalu salaati wassalaam la woon kon Euh, doomam jooju bi mu génnee àddina nekkoon euh, soxna ci euh, <coughs> Abul As <laughs> voilà <laughs> Abul As Abul As Abul As <laughs> waaw Abul As moo doon boroom këram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi mu génnee àddina nag ci la yonent bi saa salaam jigéen ñi ko doon toppatoo ngir di ko sang te Ummu Atiyya mi daa bokkoon ci ñi nga xam ne ku siiwoon la foofu jamono yonent bi saa salaam doon sang néew yi ci jigéen ñi. waa ñooñu la yonent bi saa salaam ñëw nag fekk leen fañ koy waaja a sang bu jox leen ay instruction loolu it dañ ciy xam ne nit boo gisee nit koo xam ne day sang soit koo xam ne sa mbokk la wala yow boroom xam-xam bi. même bu dul sa mbokk nii nga ñëw fenn ah daa am soxna su wàññeeku de ñu koy ñoom la ñu war a waajal sunna soosu baax na mu xamal ko ñay sang bu dee ne xamuñu ko woon wala it bu dee xamoon nañ ko mu nekk nuuru nuurun ala nuur leer ci kaw leer ñëw xamal leen ne ah waaw bu ngeen di kii bu leen fàtte ne sunna ci sang euh, ku ñu di ku di denc di ko waajal ku ñu war a denc mooy ngeen tàmbalee ci ndejoor yi ndejooram yi ak li nga xamante ne nii mooy bërëb yi nga xamante ne nii mooy bërëbu njàpp yi ngeen tàmbalee foofee kon loolu dafa am solo léegi hadis bi kon loolu ni nga xamante ne nii noonu moo tax al imaam al xaafiz ibn hajar rahimahullah ibn hajar <laughs> al imaam <laughs> ko fii ngir wan ne nag lool eh, soppu eh, eh, ndejooru bur ñuy dund waaye ngir tamit ñi nga xam ne dañoo làqu ñoom itam ci lañu léegi ginnaaw kon lëkkaale boobu nga xam ne lii la ah, euh, moo tax euh, imaamul hafiz an-Nawawi bi mu koy saraat ci al-Minhaj mu ne hadis bii moom dañ ciy jànge ba léegi mooy lëkkaale bi ñu wax istihbaabu taqdiimil mayaamini fi ghaslil mayyit wa saa'irit tahaaraat voilà fii hadis bii dañ ciy jànge sopp gu ñu sopp ñuy jiital ndejoor yi ci sang gu ñuy sang ki faatu ak yépp loo xam ne ay laab la abdullah mu ne yu yulhaqu bi anwaa'ul fadaa'il yi dañ ci tofale tamit lépp loo xam ne ay ngëneel la mooy comme ni nga ko leerale woon lépp loo xam ne ci buntu ngëneel la li nga xamante ne buntu tashrif takrim teraanga ak tedd loolu dañuy tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor yi <coughs> mu ne wal ahadith fi hadha al ma'na kathiratun fi sahih mashhura xadiis yi ñëw nag ci maanaa bi bari na ci saxiix bi nekk yu siiw ci saxiix yi quoi mu ne waaw léegi yeneen jàngat léegi dañuy jël rek imaam An-Nawawi wax après ñu jàll mu ne wa fiihi dañuy jànge ci xadiis bi istihbaabu wudu'il mayit wudu'il mayit wudu wudu wudu mooy ndox mi wudu mooy jàppal voilà wudu'il mayit mooy jàppal ki nga xam ne mooy génn àddina mu ne wa hada lii mooy da koy jàppal fi nga ko tëral di ko kii mooy nga defal ko comme ni muy defale ko jàpp mu ne wa hada lii mazhabuna mooy suñu mazhab de wa mazhabu Malik wal jumhur mooy mazhabu imaamu Malik ak jumhurul ulama rahmatullah min al fuqaha mu ne waaye wa qaala Abu Hanifa kanta sëriñ bu mag bi daal imaam Abu Hanifa nee na la yustahabu loolu kenn kenn sopp ko mooy jàpp amu ci moom moom sangu set di jàppal ki nga xam ne mooy ki maanaam sangu set sang néew ghaslul mayyit di eh, di di sang di jàppal aji néew ji loolu bokkul ci affaire bi ko kenn sopp ko voilà <laughs> ñun nag suñu dalil mooy lii hadis bi voilà euh, euh, mooy suñu dalil waaw mu de <coughs> mu ne wa yakunul wudu'u indana fi awwalil ghusl kanta ñun waa jumhur euh, minal minal maalikiyya ak shafi'i yeeg bi la yeeg yooyu que mooy léegi jàpp gi nag booy tàmbali la voilà booy tàmbali di sang néew bi ci ngay tàmbalee defal ko li nga xamante ne mooy njàpp googee voilà kama fi wudu'il junub comme ki nga xam ne dafa am dafa am euh, dafa dafa am li nga xamante ne nii mooy euh, euh, janaa ba buy ñëw di sangu janaa ba day tàmbalee jàpp comme noonu kese la noonu ngay tàmbalee nag ki ngay sang nga jàppal ko ba pare kon <coughs> mu ne loolu la léegi am na beneen affaire boo xam ne al imaam an-Nawawi rahimahullah taala daal di wu ci àddu waaye mooy mais attends boroom xam-xam yi dañ ciy li dañ koy lijjanti waa léegi njàpp gii nii njàpp gii nii ñuy defal néew bi ci kaw ñu ne dañ koy def di waa jumhurul ulama te mooy sunna rahmatullah te lool insha allah mooy li gën a dëgër euh, waa léegi njàpp gii nii euh, ban façon njàpp la lu tax ñuy ñuy jàpp yooyu lu tax ñu koy jàppal hein est-ce que dafa nekk comme euh, ci càng bi la bokk dañ koo def rek ngir Euh, euh, euh, barket bi nga xam ne moom la cër yooyu am tax mu ne ñangeen ci tàmbale muy mawaadi'ul wudu parce que ñoo gën a tedd ci yaram wi moo tax boroom bi yooyu la ñu raxasloo loolu est loolu moo tax ah loolu moo tax wala jàpp la koo xamante ni mooy jàpp dëgg la comme mu jàpp réel boo xamante ne nii comme jàpp gi nga xam ne ni moom la ki tojal di jàpp xam nga benn façon bi lay doon waaye mooy est lu tax ñu koy def ci sangu gi loolu boroom xam-xam ne ne li gën a dëgër mooy lenn la parce que mooy parce que euh, euh, euh, ngir dañoo commencé ci cër yooyu ndax tedd gu ñu tedd ak màggal leen moo tax ñuy tàmbalee ci loolee <coughs> voilà léegi wallahu taala alam léegi mu ñëwaatee al imaamu Nawawi rahimahullah ginnaaw gi mu ne ginnaaw gi nag mu ne wa fi hadithi ummi atiyata hada dalilun li asaxi alwajhayni indana anna nisaa axaqu bi gasli almayiti min zawjiha mu ne hadis ummu atiya bi kene ñoom ñoo doon sangu radiyallahu anha ñoo doon sang doomu yonente bay saa saa bu jigéen bi sayyidatu Zaynab te borom ngi fi borom këram ma ne mu ngi fi woon <laughs> Abul Aas ibn Rabi'a Abul Aas mu ngi fi woon kon moom ci boppam kon loolu moom lii day wane na kon jigéen ñi sang jigéen moo gën a yey ndax xadiis bi jëkkër a ngi foon te jigéen ñi ñoom ñoo ko sang ba yonent bay saataan ñu wax leen lii mu ne loolu day tegtal la ngir suñu li gën a dëgër ci ñaari wàll yi ci ñun ci Shafi'i yi kenn jigéen moo gën a yey jigéen ñi ñoo gën a yey ci sang jigéen goo xam ne dafa génn àddina kër borom këram boroom kër gi bu fi newee ay jigéen sangkatu néew ne fi jigéen ñooñu ñoo gën a yey ñoo gën a yey nag tekkiwul na jëkkër ji manu koo sang sang mën na koo sang waaye ñu bàyyi soxna soxna yi jigéen ñi sang ko moo gën a yey sauf que beneen wàllu ben ne non non non kër gi la loolu lay wax mais dane moom lii moo gën a wër sauf que Imaamu Nawawi da cee def ay ay pointiers dajee def ay ay ay ay sii ay sii sii sii sii <laughs> mu ne waaye waqat tum di dilaalatu ah waaye ñu tegtal bii nga xam ne naa mooy li gën ci ñaari wàll yi suñu kii loolu mën nañ ko dàq tere ne lii amul benn tegtal buy wane loolu parce que hatta yatahaqqaqu ba ni ñuy cert leerloo certitude ñu am lu leer que ne anna zawja Zaynab kaana haadiran fii waqti wafaatiha waaw il faut mu leer ñu ne est-ce que soxnaay Zayn borom këru Zaynab bi Abul Aas ibn Rabi' radiyallahu anhu est-ce que bi sayyidatu Zaynab bi génn àddina mu ngi fi loolu il faut mu leer d'abord est-ce loolu amoon na est mu ngi fi woon pour ñu mën a ne lee moo lii tegtal la ci loolu loolu benn affaire la loolu benn affaire la waaye beneen affaire boo xam ne mais man nañ ne waa mu ngi fi waaye est-ce il faut mu leer ah waa kene moom amul woon bu fi nekkee amul la maani'a lahu min ghasliha amul woon loo xam ne lu ko gàllankoor ba mën ko woon a sang parce que mën na fi nekk waaye fekkoon mu feebar feebar boo xam ne manul see sang soxnaam dafa alité manul woon jóg mais bu boobaa ñeneen def ko lool il faut tamit loolu leer que ni te lool est ce que amoon na <laughs> waaw waaye it beneen affaire wa annahu lam yufawwid al amra ila niswa wala sax bu nekk yi am nanoon na ko waaye àqam la boo ci gën a yey mais mun a jigéen ñi comme que yéen tàmm ngeen a sang ñoom Ummu Atiya sang leen ko loolu lépp ngir mu mën a nekk dalil ci ñun waaw il leer te loolu nag daraa ci leerul <laughs> loolu daa leerul waaw leerul parce que boo nee mu ngi fi woon possibilité yi muy wax am na mooy amul woon nga amoon ngànt ngir sang ko wala mu ne yéen sang leen ko te loolu ñàkk koo tudd tekkiwul ne loolu amul adamu zikri laa yadullu ala adamil wujud waaw ñàkk tudd mbir tekkiwul ne loolu amul te loolu lépp al ihtimalaat yi ci dugg la te dalil moom ila tatarrahan alayhi al ihtimal batala alayhi daxalahu al ijmal wa batala alayhi al istidlal dalil booy tegtaloo benn dalil boo xamante ni ci sharia ay istimaalaat mooy ay possibilités yu bari da cee am ah mën naa nekk lii mën na nekk lii mën na nekk lii yooyu bari ci bu boobaa ijmaal mooy day lëmu day nekk loo xam ne finalement dootuñu xamante nan lañ fan lañ koy takke ba bu boobaa nag day yàqu ñu ciy tegtaloo moo tax wax dëgg yàlla li gën a dëgër mooy ne nda euh, borom kër gi moo gën a yey denc euh, sang li nga xam ne mooy borom kër ki nga xam ne mooy soxna voilà léegi nag déggoo yonent bay saa saam te loolu bokk na li koy wane yonent bay saa saam li waxoon Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mooy keroog bi nga xamante ni bi ko feebaram bi di door a génn <laughs> dal moom yonent bay saa saam bi nga xam ne ci la génn àddina Sayyidatu Aysa nee na yonent bay saa saam daa ñëw <laughs> fekk <laughs> sama bopp di metti ma naan ah man de sama bopp a ngi metti yonent bay saa saam ne ko ah man kay waara sa man kay maa war a wax ay way sama bopp bii metti voilà léegi mu ne ko mais yow sa Aysa fa maa baalu ci mais lan mooy sa problème sax bu doon ne dangaa faatu woon man yenente way saa sa ma waajal la denc la defal la lépp <laughs> ba ba daal di lay jébbal sa borom Sayyidatu Aisha nee na ma ne ko yow yeneen saa sallam yow dafa mel ni da bëgg ma yee <laughs> yow <laughs> waaw mooy waxtaan mu neex entre couple dafa am quoi voilà yow daa mel ni da bëgg ma faatu waaw lii nga wax de xam naa ne bu ma génnoon àddina de nga ne fi di ma ko defal di nga ma toppatoo di ma kii yee ñaanal ma dér bu ma denc ma waaye man de li ma yaakaar mooy après di nga jël benn séet di nga am benn jigéen boo xam ne sama néeg di nga ko fi accueillir mooy di nga am soxna boo xam ne di ko dugal ci néeg <laughs> waaw <laughs> kenn ci sa soxna yi wala nga amaat soxna rek boo la <laughs> waaw léegi kon loolu li tax yonent bay saa saam ne ma def loolu waaw loolu noonu euh, dafa leer quoi que ne loolu insha allah mooy li nga xam ne mooy li ki gën a yey mooy jëkkër ji léegi nag am na droit ne waa jigéen ñi comme fii imaam an-Nawawi rahimahullah lim ne ah est-ce que nekkul oh, euh, <laughs> dafa dafa jébbal <laughs> jël mbir mi féetale ko ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ne yéen def leen ko <laughs> lool man naa nekk voilà kon lam yu fawwidil amra ila niswa waaw waaw mu ngi noonu mu ne wa madhabuna mu ñëwaatee ci al-Minhaj sahih Muslim rahmatullah alayhima mu ne wa madhabuna suñu madhab wa madhabul jumhur ak madhabu euh, mbooloom euh, majorité borom xam-xam yi anna lahu ghasla zawjati kene waa ji góor ki am na possibilité euh, kene lu dagat la mu daal di de sang soxnaam bu dee dafa génn àddina voilà waaye loolu <laughs> loolu wax nañ la fii li koy wane lii li sayyidatu Aisha li ko li yonent bay saa saa sayyidatu Aisha ak lii nga xam ne euh, moom lañ la wax léegi léegi mu ne lool moo tax ñun waa jumhurul ulama te lool mooy jumhur min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila sauf que mu ne waaye wa qala Shabiyu wa Thawriyu wa Abu Hanifata rahmatullah alayhim la yajuzu lahu ghaslaha ghasluha mu ne ñii nag ma tudd muy ash-Shabi ibn Sharahil wa wa Sawri ak imaam Sawri Sufyan ak Seydina Abu ñoom dañ ne non gi amul droit jëkkër gi amul droit bu mooy parce que ñoom dañoo jàpp ne eh, waa ji euh, bu bu génnee àddina bu ndaw si génnee àddina lien boobu day mel ni daa dox mooy moom waratu la nekk koo xam ne day denc day day sang ki nga xam ne mooy euh, soxnaam quoi déedéet déedéet <laughs> waaw <laughs> waaw. waaw mooy côté moom déedéet waaw déedéet moom du ko sanga ah nañ seet ay jigéen ñu sangu ko mu ne wa ajma'u anna laha ghaslu zawjiha te dëppoo nañu nag boroom xam-xam yi que ne ndaw si nag kanta moom mën naa denc ki nga xam ne man naa sang ki nga xam ne mooy jëkkëram te loolu moom la ku mel ni Sayyidina Siddiq radiyallahu anha bi mu génnee àddina keroog kii moo ko sang mooy Asma bint Umays sox boroom soxnaam si nga xam ne moom moo ko sangoon ba pare te bi mu pare bi mu paree dafa laaj euh, kii yi saxaaba yi est moom war naa sangu voilà ndax loolu beneen masala la boo xamante ne nii mooy sangu euh, ni na ko wax léegi euh, sangu ku ku ku sang ab ab néew da ngaa war a sangu set wala déet waaw <coughs> loolu insha allah dina ci ñëw kon sayyidatu Asma radiyallahu anha bint Umays moo sang ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakar te go te ñi nga xamante ne mooy saxaaba yi ñu nga fa woon voilà ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Ali te Seydina Ali ibn Abi Talib moo toppatoo Sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha loolu voilà loolu di wane beneen côté bi ñu doon wax ne yonent bay sa sam li mu waxoon Sayyidatu Aïcha que ne waaw Seydina Ali moo toppatoo Sayyidatu Fatima radiyallahu anhum walla te loolu day wane ne kon góor gi mën naa moo gën a yey sax waxuma la mën na kese mais moo gën a yey ci euh, toppatoo ki nga xam ne mooy soxnaam soxna si nag mën na ko loolu ñoom dëppoo nañ ci kon mu ngi noonee mu ne <coughs> al al haafiz an-Nawawi rahmatullahi alayhi voilà ah mu ne wastadalla ba'duhum bi hadha al hadith ala annahu la yajibu al ghuslu ala man ghasala mayitan voilà mu ne hadith bi mooy li ñu doon a wax sànq te sayyidatu Asma bi mu paree fekk mu seddoon mu daal di wax gaa yi euh, saxaaba yi est-ce war na sangu setum biir gaa yi kenn waxu ko ne sangu jil set voilà demal sangu ji mu ne lii am nañ liy tegtalool ñenn ñi que ne hadith bi day wane ne warul ki nga xam ne moo sang. ki sangu ab néew muy sangu ji parce que fi yonent bay saa saam daa nekkoon ci jamonoy leeral bu doon lool dina leen leeral jigéen ñii ne leen ah bu ngeen ko sangee ba pare nag sama doom ji nangeen ngeen na ngeen nekk koo xamante ne da ngeen di sangu ji set te waxu leen ko voilà kon mu ngi noonu euh, euh, mooy te da leen doon xamal ñëw ba leen di xamal fi ngeen di ki ngay xamal fooy tàmbalee booy sangu kooku quand même li dina rukki après mooy est-ce que bu paree daa war a sangu wala warula sangu lool bu doon lu war la lool du ko def te euh, euh, loolu yenent ba euh, taxirul bayaani an waqtil xaajati la yajuz leeral li leer li war a leer jamono gi ñu war a leerale la leer la war a leer ndax gars yi dañoo war a appliquer loolu warut yellut kon mu ngi noonu te yenent ba sa saam leeralu ko fii mu ne wa mu ne lii nag wa mazhabuna wa suñu mazhab ak mazhabul jumhur annahu la yajibul ghusl warul muy sangu min ghaslil mayiti ci sangu ab néew lakin yustahab waaye dañ koo sopp voilà dañ koo sopp sinon bu doon ne farata la sahaaba yi dinañ wax sayyidatu asma radiyallahu anha bintu umays bi mu sangee sayyidna siddiq ba pare ñu ne ko eh, ah demal sangu ji ndax farata la waaw waaye le fait waxuñu ko mu sangu mooy dañ mooy xadis yi nga xam ne dafa ñëw te wérul tamit di wax naan ku sang sa ab janaaba na sangu loolu xadis boobu wirul moo tax Euh, al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah dina ko wax léegi mu ne nañ jàll ci lu wax mu ne <clears throat> kon bi ne ñun ci ñun warul ku sangub néew muy sangu waaye dañ koo sopp waaw léegi mu ne qaala al-Xattaabi al imaam al-Xattaabi waroon maalimu sunan rahimahullah mu ne laa a'lamu ahadan qaala bi wujuubi man de xaw ma kenn ci borom xam-xam yi sangu ginnaaw bi nga xamante ne nga sangub néew farata la man xaw ma ko. mu ne waaye ah wa awjaba ahmadu wa ishaq al wudu amin kanta al imam ahmad al dañ ne faratal nag bu ku sang ab ba pare da ngaa war a jàpp loolu war na wal jumhuru kanta jumhurul ulama ñoom ala istihbab yi dañ koo sopp kese wala naa mu ne ñun ñeel nañu shafi'i wajhun ben wàll shazun boo xam ne moom dafa dafa beru lool annahu waajib comme li al imam al xattaabi ne xamu ko loolu laa mooy laa bëggoon a sànq mooy am nañu ne war na ku sangub néew ba pare dafa war nga ji voilà loolu la naan ñun ci Shafi'i yi am na wàll ñoo xam ne dañ koy wax ñun wàll boo xamante ne nii eh, eh, dañ ne bu dafa beru dafa isolé avis isolé la te ne dafa war ku sangu néew nga sangu mu ne lool moom wérul waaw lool dafa dafa wa laysa bi shay waaw <laughs> waaw na loolu dara waaw wal hadithul marwi fihi min riwayat abi hurayra hadith bi nga xam ne moom lañ solo ci ku sangum néew na nga sangu ji te sayna abu hurayra daal di koy solo nem yonent bay saa sam dane man ghasala man ghasala mayitan falyaghtasil wa man massahu falyatawadda da'ifun bil ittifaq mu ne kanta hadith boobu di wax eh, ne képp ko sangum néew nanga sangu ci te képp ku ko laal na nga jàppi mu ne loolu moom dafa wéradi hadith la boo xam ne dafa faible wérul ci dëppoo gu borom xam-xamu hadith yi dëppoo ne loolu wérul kon loolu mënuñu cee sukkandiku voilà loolu lañu la bëggoon a wax mooy imaam indi na ko benn. <laughs> voilà mooy am nañu ne waajib la kay que dafa war waaye hadis bii da koy wane ndax yonent bay saa saa bu doon lu war la doon na leen ko xam ndax daa nekk ci jamono yi xamle eh, te loolu leeralu ko kon ñu xam ne loolu da nekkul loo xam ne lu war la kon nag ci kaw noonu eh, ci la ñu jeexale hadis bi insha allahu taala kon ci jotaay bii di ñëw ñu jël hadis bi nga xam ne mooy hadis bi ci tegu insha allahu taala muy hadisu